وصلي يا أبدا salaam الدين وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ورحمن المستحيين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الزياري وخلفائه المهتدين وأهل الجنة الفائزين الراشدين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla jur ñi leen tam di alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen di nuyu ñun ñëpp kenn ku ci nekk di leen ziyaara Euh, di sàkku ci yéen comme ni ko président waxee euh, ne euh, su ko defee ñu bàyyi la quoi bañ di waxtaan kenn ku ci nekk di waxtaan ak sa morom maanaam loolu su ko defee gàmm day yàq te xam yiw bi nga xamante ne moom lañ doon yiw woowu doon amati moo tax bu bu bu yeboo rek ñu bàyyi ko incha te di eh, ñaan tamit borom subhaanahu wa ta'ala mu nangu ñu ñaari at mi nii gàmmu ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala loolu la dogaloo loolu moom lu ko neex lay def te loolu rek moo mën a nekk bi ñu fi jógee ñaari at ginnaaw dañoo jàppoon ne eh, ëllëg si maanaam dañ doon ne déwén eh, nañu wax te ràññu waaye borom moom mu doxal leneen ngir ne ak man-manam ak kattanam ci mboolem lu mu aju ci loolu mbir mi noonu donc lay mën a defee mënut a demee neneen borom subhaanahu wa taala mooy ci am ba dara amul ak amam moom mooy li war maanaam mooy ñàkk amam dafa nekk loo xamante ne am xel mënu koo nangu moom borom subhaanahu wa taala ngir adduna bi am ji mu am tey boo demoon nga laaj ab ate nga ni ko lan mooy euh, par exemple accident am na wala euh, benn tabax bu ñu ni taxaw na wala leneen maanaam ci gàttal sax ate mooy nit bi nga xamante ne de manière générale dans la vie de tous les jours au quotidien mboo dem lu xew koo bëgg nga expliquer que ko amul cause amul lu ko waral amul responsable wala problème bu amee da ngay amul kenn nekkul responsable ak at yi du ko def maanaam moom naturellement nga ko moom léegi nag àdduna bi ak ni mu mel ni mu organisé wu ak ni mu euh, euh, ni muy dox ak ingéniosité bi ci nekk yëpp at bi nee na moom amul kenn ku ko waral maanaam moom dafa contredire boppam ci loo xamante ne bu ñu ko doon laaj moom lan. maanaam moom ci boppam dañ ko wuute ak ay prévisions ci question bi précisément mooy ndax àdduna bi am na ko amal waaw la nekk ci loo xamante ne naturellement moom jàpp na ne mbir mu nekk am na lu ko waral tey ko accident amoon nga ne ko accident bi amul benn responsable day bañ tey amoon tabax bu tabaxu ñu ne ko tabax bi kenn ko day bañ euh, mais àdduna bi moom lan moo na ne àdduna bi moom maanaam kenn def ko moom loolu rek. Euh, dafa contradictoire ak li nga xamante ne kon moom moo nekkee doxalinam ak jëf-jëf euh, li tax ñu wax loolu mooy ne borom subhanahu wa ta'ala comme ni ko wax ci alquran wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim borom subhanahu wa ta'ala moom mooy ci njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam firee ko ko ne ko anta al awwal fa laysa qablaka shay yow yaay ci jiitu te amul kenn lenn lu lu lu am ji lu la ji yow d'ailleurs yamul ci loolu mais hadith Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu radiyallahu anhu bi nekk ci euh, Sahih yeneen euh, Seydina euh, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kaana Allahu wa la shay'a ma'ahu ak kaana Allahu wa la shay'a ghayruhu ci yeneen riwaaya ak kaana Allahu wa la shay'a qablahu buur yàlla dafa fee mës a nekk te amul dara lu ma ko jiitu ci beneen version mu ne buur yàlla dafa fee mës a nekk te amul kenn ko ànd ak moom nekk ci beneen waaye mooy buur yàlla dafa fee mës a nekk te amul leneen kon moom mooy al awwal waaye kon mooy euh, wala ñu taxaw ci al awwal boobu rek parce que après euh, dañuy guddal pour bu ñëw guddal fekk maanaam dañoo bëgg gaaw ndax bunt bi ñu war a waxtaanee dafa dafa war a dafa gaaw te dafa war a jeex ci guddi gi borom subhaanahu wa ta'aala ba mu nekkee ci lu jiitu ci lu nu doyal mooy de manière absolue dans l'absoluté totale moom borom subhaanahu wa ta'aala mooy ci lu moom rek dafa nekkoon di jàppaatoli te comme fii nekk temps amul jamono ñu naan le temps existé wul waaye espace existé wul tamit maanaam amul lenn lu fi nekkoon lu dul moom subhaanahu wa te ajuwul ci mu nekk al hayyul qayyum ki nga xamante ne moom rek kay dund ci dundam ci la dund yëpp aju te moom tamit mooy ci taxaw boppam soxlawul leneen su mën a ne waaye tamit lépp dafa maanaam dafa taxaw de manière absolue de manière totale dafa taxaw leneen lu dul moom subhaanahu wa ta'aala muy al hayyul qayyum euh, mun na maanaam mu feeñal ci am amam moom borom subhaanahu wa ta'ala mu feeñal maanaam mu lëkkalate boppam amal ku ñuy tuddee lu ñu tuddee ruux yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu amal ko ruux yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ñeneen ñi di wax naan nuurul nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy leeru yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy wax tamit نور من النور قالت أوقعت وحكما تفيض بيضا على الأخلاق الله نور من النور قالت أوقعت وحكما تفيض بيضا على الأخلاق الله البرية من أقتصيك من بجوره ربنا يا الله يا الله جزاكم الله خيرا leer boobu nga xamante ne moom la ñenn ñi di wax nuurul nabi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit la ñenn ñi tuddee nuurullah leeru yàlla maanaam leeru yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam bu ñu wax leeru yàlla leeru yeneen bi moo tax ñuy wax jënd la sallallahu alayhi wasallam nuuru maa zat mooy leer leeru yàlla moom moom ensemble paroo paroo ñeneen ñi di ko wax al xaq al xaqul maqluq bi wala boog al xaqul maqluq min mooy ki nga xamante ne mooy dëgg baatu dëgg alxaq dund ci tur yàlla yu borom subhaanahu wa ta'aala ndax sax bi mu sax nekk ci mu nekk moom uh-huh. waaye yeneen sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom baatu alxaq maanaam moom mooy maanaam tur la ci tur yeneen sallallahu alayhi wa sallam ngir leeral boobu muy wax loolu alquran ay yi di wax yëpp xalaqa Allahu samaawaati wal arda bil haqq wa maa xalaqa as-samaawaati wal arda illaa bil haqq ak ay yëpp di wax. te naan ci dëkk lañu amatee asamaan yi ak suuf si dëkk boobu wax mooy leer yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li tax nag euh, fii boobu nekk loo xam ne dañ ciy jot ci ne loolu lay jublu loolu la ci wax ndax baatu xalq mooy bind faww day am bind Allah xalaqa kulla dabbatin min ma'in ah ak masalan euh, hal yaqulu al-insanu mimma xuliqa mimma xuliqa min koo ko seetlu nag dégg nga baat bi rek mooy min mooy borom subhaanahu wa ta'aala di wax nag xalaqal insaan wa bada'a xalaqal insaana min tiin bindu doomu aadama dafa tàmbalee ci ban doomu aadama ci beneen aaya bi dañ koo bindee ci ndox. mi maa ngi jàpp ndox muy dem beneen aaya bi ne euh, borom subhanahu wa ta'ala Allah xalaqa kulla dabbatin min maa dafa bind lépp luy dugg rek ci ndox mu ko bindee borom subhanahu wa ta'ala am beneen bu gën a leeralal ne bind dafay am tout le temps bind mooy am ci lu ñu jël pour bindee ci dara fi mu ne am xuliqu min gayri shay'in am xaaliqun mboolem yi ñuy bokkaale ak yàlla est ce que dañ leen a bindee buñ xëy ci ci loo xamante ne cosaanoo amul lenn luy cosaanoo ci dara euh, dama fàttee wax ñi biggul wolof il faut que ñu nekk seen wet dina fi est ce que euh, ndax maanaam ñoom ñi dañ leen a bind dañ leen a dañu dañ xooli ko min xëy ci dañ leen a bind te bindewuñ leen à partir de rien maanaam amul ci dara di leen ngir bind leen wala wax ñoom ñoo bind mooy ne bind day am ci lu mu jëlee bind maanaam day am matière première à partir de laquelle ci la création bi ci la ñuy mën a ci la ñuy bindee ci la borom sànqal di bindee loolu moo wutale xaalis ak albaari wala badi wala baaxee et cetera maanaam tur yi baax yi dañoo am ak wuute ku ci am euh, ci tur yàlla yi borom subhaanahu wa ta'aala xam nga sax ñu wax lii lépp. mooy ne bind bi borom santaane aaya yi ñuy wax yëpp ne bind ñu asamaan si ak suuf si illaa bi xaq mooy al xaqul maxluuq min mooy xaq bind gi nga xamante ne ci moom la yàlla déparé ci bind lépp mooy esprit bu bu ne ba am bu ko bu nekk ci ginnaawam comme par exemple tey phrase yi ma nekk di prononcer am na esprit bu nekk ci ginnaawam muy sens maanaam mooy tax su ma dara mu am lu muy tekki ci yéen su ne ñi nga xamante ne biir lu woon bi may wax te biir lu baax tubaab yi ma ciy rax ak base arabe yi ma ciy dugal ku ko déggul ci déggul dara maanaam sama wax jii nii ak coow ba mu ko lay doon mais du am benn maanaam ginnaaw ndax amul boobu ndax. am jëmm na góob bu nekk ci ginnaaw moo xam xam nga ko waa xamu ko comme ni nga xamante ne ñi dégg làkk am na góob bu nekk ci ginnaaw li may wax ci mooy maanaa bi comme te ñi ko déggul ñoom wax ji ci boppam du ñu xam ne am na góob bu nekk ci ginnaaw maanaam du ñu dégg du ñu gis maanaa bi ñenn ñi nag dina am na góob bu nekk ci ginnaaw wax ji mooy maanaa bi am na maanaa bu nekk ci ginnaaw mais nag dañ dul xam maanaa boobu lu mu doon maanaam nekk ci catégorie Euh, li tax ma wax bi maanaam parce que dama bëgg li may li may fi ma jëm mbir mi di leer ak lu tax ma indi ko lay taayale ko bunt bii ñu bii ñu dugg moo tax ruux boobu moom la yowoon ci laajal yeneen si sallallahu alayhi wa sallam ba alquran nopp ci yasalunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila dañ koy laaj ci wàllu ruux boobu nga xamante ne esprit original bi nga xamante ne moom la yeneen yeneen yëpp yëpp ci boobu yëpp ci boobu boobu lañu génnee moo la lu am wala lu am sens wala lu am maanaam lu mën a taxaw di jëmm rek ak nu mënti mel moo xam koor physique wala wala lu a doon wala ci aaraat yi la mooy phénomène yi nga xam ay caractère caractère la mooy aspect phénoménal caractère yi nga xamante ne taxaw ci jëmm yi mooy comme jool gàtt ñuul weex par exemple yooyu nga xamante ne ñoom su fekkoon dans la nature am existé wuñ mais mais ba la ñuy existé dañ am ci corps ñu intégré bi ma existé tey bu ñu nee diw dafa ñuul maanaam jëmmi ñuul gi nekkul ne rek moom kese faaw mu am ci jëmm ju mu ne ngir mën a wax ne Samba daa ñuul fekkente ne maanaam lii masalan comprendre wala dafa ñool maanaam ñool rek luñ naan ñool ci teewu ci nature bi faw mu am ci lu mu intégré ñu ne ñu ne bii wala kii daal loolu léegi moo xam yooyu yëpp la ak bu ci mën si doon dafa am ay kii dafa am roof roof bi nga xamante ne moom la mooy doxal lépp te ci lépp ci moom la ban lañ roof boobu moom lañ ko doon laaj moo tax ñu taxee ko yas aluna la amee roof dañ lay laaj ci roof boobu mu ne la kulli roof min am ni rab yi waxal ne roof ci aalamu am lu ñu tege gis nga waxul parce que am ñaari aalam moo am alaa lahu al-khalqu wal amru ndax ñaari mbir àdduna la mooy àdduna bind nga xam ne leneen day jugee ci leneen loolu produire leneen loolu jur leneen ak àdduna bi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moom ci coobare boppam moom ci lay génnewee mbir te fekk amu ci xaar loolu nag ruux yeneen bi ci def te moom la amalee noonu ngir benn waayu boppam nag ci nekk nañ ko waaye boole tur bi ak dara bi subhaanahu ruux boobu mu amal nag dafa moom la wax rek ñun am na rafet ci sama ci aadamu am na bokk mooy mode du commandement ci gerte mais du du yëpp de rab yi sama borom mooy yeneen ci yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mooy ne ruux boobu sama ruux la parce que rabu ruux boobu mooy rab yi maanaam ki nga xam ne mooy borom ruux boobu mooy sama borom man kese man kese. looloo tax mu ne ñun am nañu rab bi ba pare daal di waaye wa maa utiitum mina l-ilmi illaa qaliilan xam-xam jox ñu leen di lu dul néew parce que loolu mbir la moo xamante ne dafa taw bi ba xamante ne euh, ñu bëri bëri bëri daanaka soo ciy wax dañ ne rek ne rek ne rek nga gis borom xam-xam sax naan la ay xam-xam Muhammadiya ak yooyu dañuy naan ci moo tax ñu gën a ñëw te naan loolu amul sax ci alxuraan léegi moom pour xel ah loolu ci alors que am na ci alxuraan ñu ngi ci alxuraan ah. ñett ngeen ràññee alxuraan ñett ngeen ràññee alxuraan moom moo indi rek ni mu demee gis nga moo tax wax boobu mooy alxuraan ci ma bu dem mooy ki nga xamante ne ba mbind amul parce que l'esprit bu lépp lu baax lépp lu sell lépp lu kawe lépp lu njariñ ci moom la jugee xam-xam demewutoon nii laata yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yegg avant yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yegg da nga daan dégg ñu naan jiw mën naa benn minute ci wax sàngam jiw de mën naa lii mën nga ca sàngam. xam-xam tasaaroo woon ni mu tasaaroo yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñëwam moo tasaaree xam-xam ndax moom ak ñëwam moom moo ubbi lépp loo xamante ne yiw la lépp loo xamante ne teranga la lépp loo xam ne lu baax la mais li moom ci may wax ci zaahir wax waaye ak amam moo tax lu ne am sallallahu alayhi wasallam kon mooy al xaatim limaa sabaqa moom mooy al xaatim limaa sabaqa mooy li nga xamante ne mboolem yeneen yi ak lu ñu baax baax baax borom subhaanahu wa ta'aala dafa kóllërante woon moom wa iz akhadha Allahu miisaaqa nabiyyiina fàttalikul bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa jàppante kóllëre ak yeneen yi alayhi salaatu wa salaam ne lammaa aataytukum min kitaabin wa hikma thumma jaa'akum rasuulun musaddiqun limaa ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnahu am na yeneen boo xam ne dina ñëw ci ginnaaw yéen ñëpp sallallahu alayhi wa sallam wala yeneen boo xam ne kooku mooy véritable yeneen bi yéen ci ci des secret yeneen nubuwa prophète yi bi nekk ci moom moom mooy roogalaat mooy am lu ci roogalaat ci yéen voilà. am na ci keneen bu koy waxee ci yéen ñu loolu bu koy mën a dellu ci ñun ci yéen maa madat satratun min ar-rusli illaa bashara qawmaa bika al-anbiyaa maa madat satratun min ar-rusli illaa bashara qawmaa bika al-anbiyaa takafaa bika al-usuli wa tafuuf بجعل ياء بعدها الياء ما مدت بصرة من أرضي لا بصرت قومها بك الياء تتباهى بك العسول وتصوم بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم آباء برماء نصب تحسب العلا بحلاو قلدتها بجروم الجوداء حتى لا يجلسون لي وفكعها أنت في تقيمة العفاو ومخيل كالشمس تضيء أفرط عنه ليلة العفاو ليلة الولد الذي كان للدين شرور بيومه وزياء وصمالت بشر الهواطف والقلب ولد الأسرى وحق الهناء حق الإله وغضى كل بيت نار وفيه كبة من حمودها وبلاء وعيون للقدس عارف فهل كان حيران بها اتفاق زينة الذي كان به شرور بيومه وزياء كصف سيدنا محمد أجمعين رسول الله كم جبنا كل يومين وموجود التوحد يومين وذين وكل آية أنا وكل آية أنا الرسل الكرام به. kon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamante ni borom Màkka dafa fas ci kóllëre ak mbooleem yeneen yi alayhi salaam ne faw ah. am na benn yeneen koo xamante ne la ñëw kooku saa yu ñëwee na ngeen jël mbooleem maanaam yéen yëpp ni ngi mën a topp ndax dëkk dëkk moom mooy yeneen ma sallallahu alayhi wa sallam euh, kon moom moo mboolem jiw moo tëj ñi ko jiw mbir yi taw yi yëpp boo demee boo demee ba ci taw kaw daf may fekk mu tëj ko. Euh, yéen a ngi sàkkal ci xale yi yéen a ngi sàkkal ci te moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy naasixul xaqqi bil xaqq mooy ki nga xamante moom la borom subhaanahu wa ta'aala maanaam moom moo dimbali moo feeñal plutôt màggaayu borom subhaanahu wa ta'aala ba pare jaaree ko ci yàlla maanaam ci yàlla ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñëw xeexal dëgg waaye utiliser wul caaxaan ngir xeexal dëgg dafa utiliser rek dëgg ngir xeexal dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki nga xamante ne moo jël feeñal màggaayu alquran ci jëmmum bi tedd ji mooy alquran bi nga xamante ne dañ ko dañ ko personifié wu mooy ki nga xamante ne dafa feeñal alquran ci sunna maanaam alquran personifié loolu la ñu tuddee sunna moo tax yéen sa xam ne lu ci ko alquran wa mithluhu ma'ahu dañ maa def alquran ak lu mel ni moom mu ànd ak alquran lan moo mel ni alquran muy sunna parce que moom sunna du dara lu wax ak jëf ak doxalin yeneen situation te biir activité lii mooy sunna te loolu nag di sunna moom mooy jëm bi alquran maanaam mooy personnification alquran mooy Euh, matérialisation bu alxuraan mooy sunna waaw moo tax léeg-léeg seen waa loolu ci alxuraan la ne wala ci sunna la xadiis yi wala yooyu it ba pare di ci indi différence parce que kooku mooy ci gën a mag ci biir ci gën a biir ci moo def doomu aadama yi parce que kooku jox lu mu rek tabla am parce que dafa yaakaar ne am na lu mu xam nekk xamul dara maanaam kooku mooy ci moom ñàkk xam li gën a garaaw xeexal dëgg heure bu dëgg taxawee mu jug taxaw xeexal ko samp dikk tànkam ngir loolu taxaw fu ay caaxaan naree feeñe mu rajaxe ko ak ay ak dëkkam sallallahu alayhi wa sallam moom mooy alhaali alhaali la al mustaqim mooy ki nga xamante ne moom mooy ci jëndi jaam yëpp comme ni ko waral ko wax naka la bii ci laa ko wax dëgg yàlla yàlla wax na saa soxla yow daal da ngay jënd da ngay orienté bi ñu jëm di jub maanaam borom bi nga xam ne Allah subhanahu wa ta'ala xalaqa hatta moom mu bind euh, euh, ba pare di jubal lépp mu bind mu am nu mu taxawee lu yeneen saa moo tax loolu ak xawee noonu waaye tamit borom subhanahu wa ta'ala fii ci ñun ñii cent huit état moom mooy ki nga xamante ne moom moo war ni moom njub bi ba pare teg ca ba pare teg ca boole képp koo xamante ne da ngaa jóg c'est parce que da ngaa topp njub moom ak ñoom parce que boobu noonu bunt mën yéen yàlla Muhammad boobu nag sallallahu alayhi wa sallam ni mu mel noonu ci biir ci biir ci biiram ci ruuxam nga xamante ne ruux boobu nga xamante ne moo ubbi mbooleem mbir yi moom moo tëj mboolem forme yi moom mooy mooy la perfection totale ci lépp ruux boobu nga xamante ne loo xamante ne dafa taxaw te parce que moom moo feeñee yéen borom Allah moom la feeñal ngir mu taxawee loola ba tax loola mën a taxaw et que lépp lu ko nar a gaañ lépp lu ko nar a jëriñ ci am lu ko ci ñàkk am wala lu ko nar a fekk moom mu taxaw ci ruuxam boobu ba taxaw ba loolu taxaw muy naan ak yeneen boobu nga xamante ne képp ku jub sallallahu alayhi wa sallam ci jubam la tibbee képp ku baax am loo am lu mu yiw yiw lu mu rëy rëy ci jubam nga ko amee sallallahu alayhi wa sallam ruux bi description ruux boobu de manière structurelle maanaam mooy en traçant les grandes lignes mooy structurer plan bi mooy min jàng ni placement bi loolu la loolu la mooy structuration de manière de manière globale moo tax ruux boobu par rapport moom mooy mooy mooy mooy matérialisation en langue arabe de l'esprit mohammédien sallallahu alayhi wa sallam maintenant nag mu am yeneen si nag sallallahu alayhi wa sallam wëlbatiku nag nekk jëmm maanaam bi muy feeñ booy xool la bu mu koy feeñal daf koo feeñal en tant que doomu nit doomu aadama euh, li tax yéen a ngi ci li tax doomu aadama gën a fort dafa nekk doomu aadama parce que doomu aadama moo gën a fort déedéet c'est parce que ruuxu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam forme doomu forme boobu la yor et que forme boobu la borom subhaanahu wa ta'ala jox maam aadama ñu terale ko ko ba tax doomu bi war a fekk kanam naa ba di aadama borom bu terale doomu doomu aadama yi loola maanaam jëmm ji ñu am ñun dañ koy jëlee ci sunu maam aadama mais maam aadama forme bi mu yor li tax mu am ko mooy yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam forme boobu ba na mu nekk loolu la ko borom bi teg ñun mu ñëw euh, teg nee ñu maanaam ñun ñu jël forme am forme boobu moo tax kenn ku ci nekk ci ñun mu néew mu bàyyi am na loolu loo gën a def sallallahu alayhi wa sallam ci sa jëmm moo tax yéen saa la moom sallallahu alayhi wa sallam ñëw nag yor forme jëmm ji gën a màgg li tax ñu wax ni introduire bi c'est parce que dañu bëgg a waxtaanee jëmm ñu teg tey yeneen sallallahu alayhi wa sallam dañu bëgg koo xamante ne teew na bu fi jógee te bu fekkente ne spécialiste la ku mën a retracer mën a technique am travail fort yooyu noonu mën nañu def encore plus boo ñëwee ci sallallahu alayhi wasallam euh, te loolu ci nekk ci jaay jamono bi taxaw amal na bu ñu demee ba ci jeexital bu ñu defee tuuti jamono ñu taxaw ci mais lii nii nii moom mën naa mën ci taxaw mais. Euh, jëm yi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bu sell boobu mag boobu moom la moom la ko war a waxtaanee ci ñaar fukkeelu bunt ak juróom benn moom la ci yi yàlla léegi ci place bu mag ci juróom xeyrul arab wax na Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu moo ko tànn euh, li nga xamante ne moom mooy euh, wax yi ci li muy dellu ci ay ahadis ci hadith yi nga xamante ne siiw lañ ci téere yi ak li nga xamante ne mooy téere téere yi minimal la jëm yeneen sallallahu alayhi wa sallam maanaam li détaillé wax nga loolu daal jarul lu ñuy ñëw ndax ah, ñaari mbir bu njëkk bi mooy waxtu bi mu ko may ñaareel mbir bi mooy Cheikh Seydou Malick radiyallahu anhu ni mu ko waxee daanaka dafa utilisé terme yi doon ci xadiis bi maanaam li mu doon ci xadiis bi daanaka même terme yi la utilisé pour indi ko donc jarul ñuy taxaw di développer ci wàllu boobu maanaam di wax naan lii xadis bii la ñëwee lii xadis bii la ñëwee lii xadis bii la ñëwee euh, muy al-faslul saalis wal ishruun mooy euh, ñaar fukki bunt bi ak juróom-benn di wax ci zikri baawi yi wa sifaatihi sallallahu alayhi wa sallam ci zikri ci di tudd baax lenn ci shariat yi ay takkaay faut xam nga waxtaan bi waxtaan bi sujet bi bi ah, euh, ñu delloo daanaka bu ci at ci ginnaaw waxtaan woon nañ ko fii ci gàmm yoon fii bi ñu delloo bu ci at ci ginnaaw ah euh, man de ñoom dañoo xëy na donc ñoo ko ñëwee waxtaan bi waxtaan bu gaaw euh, mais moo tax forme bi ñu abordé woon moo amoon ak forme bi ñu ko abordé moo am bi du nekk benn. ndax boobu dañoo gënoon a insister ci mooy melo yu mel mais li tax li nga xam ne dafa dara wax xëy na mooy ay tekkaayam lan mooy tekkaay mooy les valeurs c'est-à-dire des valeurs morales éthiques et spirituelles loolu tekkaay yu rafet yooyu nga xam ne moom la meloo di nettali maanaam aw lu mu lëkkaloo ak jëmm yeneen sallallahu alayhi wa sallam am lu mel wax sallallahu alayhi wa sallam yeneen sallallahu alayhi wa sallam am lu mel lu yéeme mooy benn partie bu nekk ci yaramam ci jëmmam dañuy tegtale ay parures morales éthiques et spirituelles partie bu nekk ci yaramam euh, xam-xam bi ñuy wax ci loolu lan la ci xam-xamu euh, naan bi mooy aadama yi ñu ngi tuddee. même bu firaat xam-xam la bu àgg ci bu firaat mooy képp euh, aaye bi bi mu tibboo mooy inna fi zalika la aayatan lil mutawakkiliin mooy lii am na aaya la mandarga maanaam tiim taal la ak wala luy mandargaal la lu rëy ñeent yi nga xamante ne ñoom lu ñu gis lu ñu gis rek symbole la ci ñoom mooy mutawakkil mooy ñi nga xam ne ñoom lu ñu gis rek symbole la ci moom dafa am lu ñu symboliser ci biir euh, ngir tënk dinaa tënk ci mbir bi ci ñaar wala ñetti point bu njëkk bi moom mooy ne incontinence du benn façon kese ndax dafa am pirate la ñaar xeet la dafa am pirate hukmiya ak pirate shar'iyya pirate hukmiya mooy la mooy li nga xamante ne Euh, nit ñi yàgg a seetlu mooy profil yooyu ñoom euh, dañuy mën a taxaw bu ñu gisee nit par rapport ak euh, moom ni mu mel maanaam typiquement bu jàkkaarloo rek ñoom ak ni muy waxee ñoom ni muy doxalee ñoom dañuy daal di mën a xam ci ban façon nit la kooku mooy profil yooyu maanaam nga xamante ne. dañ naan diw daa xam nit maanaam li waroon naan diw daa xam nit loolu benn la mais du nekk dëkk bu tax que day tegu rek ci habitude bi ci expérience bi mais léeg-léeg nga gis nit koo xamante euh, ku am bët euh, yu rëy nangam lay tekki maanaam yow nga yàgg a seetlu ne maanaam nga yàgg a seetlu ne ñu seen bët yi génn rëy nii nga noonu rek rek nga daal di koy askanale ay jikko ak moral éthique ak spirituel yoo xamante ne parce que yow bëccëg ñu génn koo xamante ne par exemple jëm saa tàmpanaa wala jëm saa bu wala bokk tàmpanaa ci ginnaaw wala bokk tuutal ci dugub rek nga daal di am noo ko mandargale maanaam ak yeneen ak yeneen yu ne noonu maanaam loolu day mën a nekk dëkk ci biir mais day am yoo xam ne day foofu léegi moom am na ci la mooy loo xamante ne soo xoolee nit ki loolu leer la bu borom subhaanahu wa ta'aala def ci xolu nit mooy ci kaw nit xaalis bi ci taxawu place am na ñun. kon it ma ko yàlla amee woon waa xaalis boobu même bu fekkente ne borom boo xam ne ñu wutee ci wéru ñàkk gërëm maanaam moo gën a te maanaam aaya bi ma leen wax da mooy ne dafa am ay euh, mooy na ngeen ragal na gis-gis boobu maanaam ñi nga xam moom la aji jëm ji di am ndax moom day xoolee leer yàlla parce que képp koo xam ne sa xol dafa leer nekk rek da ngay mën a am piraat nga xam ne da ngay jublu rek daa di commencé xam moom lu bare bare bare xam yàgg ban façon nit la lan mooy ay réaction nan lay doxalee yan xeet Euh, loolu nag am na ay degré yu wuti solo nit ci lan la ko borom bi di wuti alhamdulilah ñu ko xam-xam bi ak ñu yore borom ko jàngee ñenn ci alhamdulilah yi tuddee ko ay mutilasa. Euh, su ñaareelu point mooy bu ñuy wax ci jëm yeneen yi sallallahu alayhi wasallam du ñu tudd lu leen di aju ci yeneen yi sallallahu alayhi wasallam par exemple tey bu ñu mën a ne yeneen yi sallallahu alayhi wasallam ni jëm ñii la ko doon. tey par exemple duñ taxaw du ma par exemple ku jëwoon mel nii nii la jikkoom lii la ku jëwoon mel nii jikkoom lee la ku jëwoon mel nii jikkoom lee la ngir moytu ko déjà stigmatisation yi déjà parce que léeg-léeg mën nañu wax loolu jékki-jékki benn benn waaye tuuti te xool ci nekk ci wetam yëpp ñu déglu naa ne mooy sama yow nekk te borom bi yow nekk te war kat nga wala nekk euh, euh, yow euh, voilà da ngaa mel ni yow da ngaa mel naa maanaam ñu ngi may déglu yooyu maanaam loolu day daal ñu ngi ci lu dul àgg ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon ñu dugg ci bismillah lillahi salamu jibe ala nabi wa ki ma yabal kan la war a doon kon man ak dayoo ma am ki war a am dayoo topp moom nag lii moo ma yabal may ñëw kooku moom les imaginer kooku lan la war a mel. Cheikh El Hadj Malick Ba Seye waaw dafa reprendre wax jooju bii mu ne lillahi kaw bi yàlla daru mbaaxu ak masayu mu jiibin ay tool boo xam ne saa la wax na saa laaj ko ka ko ni inna rasula naka kay sañu yónni maanaam mooy yeneen fii nag fii nag moom wax ci si na xaalis dafa daal yeneen ci gën a xam salaata inna rasula naka yeneen ci boo bëggee xam mooy kan salaata bi takdiril mutin mi ngi toll ci day ko ko yónni kan nga ko yónni yàlla borom subhanahu wa ta'ala yàlla borom subhanahu wa ta'ala bu demee ba am ku mu tànn ne yow laa yabal kon kooku mu yabal kan la war a doon ko natt ko bul ko natt ci ci man yow da koy takk ci na mu toll nga nga doog a xam kon ci mu yónnee lan la na beneen détail bu am fii xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy rasulullah moom la yàlla yabal mais ko rek ci nit ñi jiw loolu ci buntu sharia la ko yabal nit ñi ak jiw loolu ci buntu sharia moytu naa ko maanaam asamaan si laaj asamaan bi naaj ba si la wala dina loolu moom mooy ci buntu sariya ngir nga waare bu dégg dégg loolu buntu sariya dina asamaan saa yi dafa mos a wala dina wala ay la laaj bi ñu ko tiraale ko nii la buntu sariya waaye daf koo yabalaat ci buntu boo xamante ne mooy woo xam bi ñu wax moom la yabal ci mboolem lépp lu am existence yëpp. mooy rasulullah moom la maanaam moom la rasulullah ñaan maanaam boo foog ñu déggee ko noonu dafa am maanaam bi nga xamante ne mooy moom la yàlla yowal ngir mu jaar ndax ñëw nan dañuy jaaroo yàlla nu ñu leen jàngee baatu laa ilaaha illallah mais daf koy yabal aussi ngir en tant que esprit moom mooy ruux bi nga xam ne lépp lu borom subhaanahu wa ta'aala di def à travers moom la koy defee ndax moom la yàlla yabal yàlla def lañ tuur ak jaam yi directement. dafa am ku mu ku mu ku mu amal boobu ñu doon wax yéen yàlla moo amal boobu xam-xam ci lu nekkul ci espace temps ruuf boobu la amal te que ruuf boobu moom mooy moo animé univers moo animé ruuf boobu mooy dawal lépp lu daw moom lay doxal lépp lu doxal ndax moom la yàlla yabal ci univers wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yabal la lu nga nekk jëpp yërmande ngir boole univers kon nag bu la expecté xëy na ñëw te xëy na ñëw daal bu baax la mën ko wax. bul jël wax ci à la légère jël euh, nga jox ko bind gi nga xamante ne moom lay yelloo euh, waxtaana xot na yeneen ci salaatu salaam dafa nekk kooku manque man rëy bi ndax moom rek en soi sans que bàyyi xel leneen yéen parce que màgg bi te bi ñu tàmbalee waxtaan bi ba teg teg day xaar gërëm te loolu du dara lu topp ci biir géej gi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan loolu topp la waaw. Euh, euh, euh, ah, am naa ci benn xasida bu mu mu mu ko doon ci émission bi maa ngi naan ci naan maqaa maqaa la mu ahlullah wa man yabda'i ilma al-kamal kastara gis nga wax yi wax yi nit yàlla yi di wax yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ñu bëri yëpp dafa wute ci ay divers points ak ay aspects yu wute la waaye képp ku woote woon ne xam naa dëgg dëgg kan mooy yeneen yàlla Muhammad wax na lu dul dëgg ak lu sa maqaama rëy bi ku ko fi wax loolu dëgg dafa am benn affaire parce que ci beneen xasida saa yaay moom dama naan bind xasida bu bari mais léegi moom mooy tax fàttali naa ne su ma ko waxee booy ne ويجهله أهل الأهل كمال الكلاب بل على قدره على قدره لا قدره لإطلاقه mboolem ñu mag yi mooy yeneen yi malaaka yi wala yu mag yi pour muy xoolal maqaam bu la neex ñu ñëpp bu ñuy gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam di ko xam di ko témoigner dañ koy témoigner di ko seet di ko gis di ko xam ci seen maqaam ñoom baa di maqaam yeneen bi voilà maanaam solo ñoom dañuy xamee yeneen bi baa solo ni moom laa ko defee ëpp seen liggéey sallallahu alayhi wa sallam kon moom su boppam dafa rëy man wa kaana man dafa nekk rëy bi xam li mu waa ni mooy muy bi ndax loolu mooy ma xam moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne yeneen bi mooy xam li mu waa mooy soppi yàlla bi yàlla moom la sopp moom la bëgg te loolu rek képp ku yàlla amal c'est parce que yeneen bi moo tax mais yàlla moom yeneen bi rek la amal jëm jëmmi boppam moom rek mooy nga xamante ne euh, euh, euh, voilà moom rek am na jiw jiw ko mooy jiw bi bu baax mursid naa mooy ci ñuy jiw yi ginnaaw bi mu nekkee sopp yàlla moom moo wëlbatiku maanaam jëmmum def daf ñuy orienté ñun yeneen i salatu jëmmum def buñ ko gisee rek doy na pour nit ki jub maanaam bu gisee rek ci xalaatam bi juboo c'est parce que vraiment da ngaa am. waaw mais yenn ci saa salaam jub bi doon jub bi jàkkaarloo wala moom ci àdduna rek doy na moo tax am na ñoo xam ne dañ ko gis rek daañu ko ci ñu gis ko moom. moom moom moom ci bu réer yi ñu ne bu baax la ñu ne bu baax la ñu ne mosumaan ko mel nii rek xaal bi dugg leen. ak sa daw dugg ci mais mais mais mais mais mais mais daal ñoom ñoo mel daal nga topp ñu du bopp bis boobu lañ gën a nekk ci moom lañ la gën jaar doy waar mu xamal ma ba ne nekk koo xamante ne maanaam léegi nag dañu réew ay yoon bu xam ne jiw ma lii la xaaral ak ak xëy na dara màggal ba xeetu mooy borom ñoom ñoom mooy lan mooy infaillibilité indéfectibilité voilà yeneen i sallallahu alayhi wasallam amul lu yàq amul yàqu-yàqu ci ay mbiram amul lu naan bu dul woon lii mu gën a baax bu dul woon mu gën a rafet loolu amul ci yeneen loolu amul loolu ci ñeneen day am maanaam léeg nga gis ku taar lool mais nga gis benn partie ci jëmm ji yoo xam ne di nga gis ne am na am na lu ko gën a waaw mais bon après de manière générale quand même macha allah mais bon lii nag moom xam naa ñàkkul loolu moom yeneen ci loolu nag ci gis parce que wax naa leen sànq ne yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam jëmm maanaam lu xam boobu dafa am comme si biñ ko waral sànqal sàkkal jëmm daf ko wutal maanaam dafa wutal jëmm ji comme boo ko gànnaaw daal moom la ko wutal en miniature maanaam comme lu gën a tuuti lu tolloo li ko aadama di toll moom la ko feeñal ba pare wutal ko jëmm maanaam yaram boo xamante ne day porte bi lay doon mu feeñal ko fii suñu àdduna bi loolu moom moo tax dayoo tax te buñ koy melal da ngay yaakaar ne sax dañuy gëm mais wallaahi loolu dañ koy gëm li ñu wax seen saa su ne la melal wallaahi lépp dëgg la moo tax mooy borom ñoom bi euh, mooy. Mustafa wa waadu xayril waad

voilà dëgg voilà dañ ko war a def voilà en fait li nga wax mooy li sëñ bi ci gën a parce que xar kanamu doomu aadama dafa bokk ci lii gën a tegtale nit ki maanaam te euh, buñ ko jëlee identité nit ci lu gën a gaaw xar kanam bi ñaari boo ko xoolee ba xàmmee ko ba ràññee ko boo gisaatee ñaari bi nga mën a xam ne ci laa ñu doon wax maanaam mooy weeru quatorzième jour soo gis dafa am lu euh, mu mel boo bëggee xam yeneen sallallahu alayhi wa sallam xar-xaram bi nan la meloon soo bëggee xam dans une certaine mesure da lay bàyyi ba quatorzième jour di weer bi nga jëm nga jéem a xool weer bi ni mu mel soo gisee nii lay nee noonu gis nañ xar-xaram weer bi boobu yàlla na tëj ko catholique bi weer bi dafay defoon couleur boobu benn couleur bi dafay am 48 couleurs yu différentes 48 mooy xàmmee ci ay couleurs yu wuute la voilà ci loo xam ne naka la ñu def yooyu ci xaritamu yéen ci salaatu xam ngeen lu ko waral parce que yéen ci salaatu léegi dafa mel loo xamante dafa am lu mu ak moo ko wàll euh, ki ñuy wax kàkkataa tamit moom yéen ci salaatu xar kanamam bi muy ne ak solo bi muy ne place bi mu mel xar kanamam couleur bi day day dañuy dugg bi mel lu mel ngir leer bi lépp leer bi muy def di dëppoo ak environnement ni mu gën a rafetee ci environnement bi mu nekk xar kanam yëpp sax loolu la doon noonu la doon noonu la doon soppeekoo. moo tax dañu ne ah mu ne man bàcc na comme weer wi la mel weer wi la def dafa ne bàcc na weer wi la mat. fii du jar du la mais du n'importe quel moment fii du jar du la fii du jar ci lënd ci kooku ak du la muy lëndëm ne lëndëm kër yi weer wi jékki-jékki weer wu ma koo ne fànn ni muy éclatante ni muy leerate noonu la sax xam ne baaxoon naa leerate loolu laa du du du ay du ma taa du wax pour rafetate non noonu la demee ka annama dafa mel ne asamtu jant bi tajri day daw fii foofu sa xati yi ci kaw xar kanam daaw ba sallallahu alayhi wa sallam wa fil atirati te ci ras rasu bët yi ras rasu jëbi yajri day daw raw na ko lu insamien leeru màggaay xam nga la ñuy ñëwee ci xaw ma ci biir yeneen maanaam euh, jiw moom mi jëmmi melo am ay astra ba pare ñu gis mu leer en même temps loolu da doon wane xikma bi mu nekk ci moom maanaam ni mu amee xajul ci mboolem mbir yi waaye tamit ni mu amee màggaay ak xëyba xëyba mooy prix ci wolof charisme ci tubaab noonu loolu dañ ko daan gis. parce que tout simplement yeneen i saa salaam maanaam dafa amoon ci xar kanam maanaam ci jëf yi ay rafet mais rafet yi da doon mel ni comme si da daan leer da daan génne leer da lay manqué. xalilu aji néew la. waaw. sallallahu alayhi wa sallam te nit nuuri ci leer wa yam nii nii ji xóotaayu bakkan bi xam nga bakkan euh, ci bët yi ci tolloo bët yi ci bakkan loolu xóotaay boobu mooy yem ñeen xóotaay boobu kat zan na di di dëgg dana jot naan robo aji xool ko di saa taxajjala bu yàkkamtee ànd kat xam dëgg dëgg xaaral laa ko wis sama wis jëmi en fait moom euh, bakkan nii xóotaayu bakkan bi xóotaayu bakkan bi rëy mais leer bi ñuy dégagé wu ci moom moo tax boo deful attention da ngay jàpp ne dafa dëng day jàpp ne dafa dëng waaw. yaraax mais gis nga yeneen saafara bu ñu ko jàppee comme comme comme comme si tuur la doon parce que soo ko defee vraiment di ko tuur parce que moom yeneen saafara yaraax day gis gisal maanaam ci lëndëm bu mag lëndëm bu këri nuurul aalami la moom mi nga xam ne mooy jëmbi leeru nekk univers bi yëpp leer bi nekk leeru yeneen ci biir. ci leeral lañ ko bànnee leeru nekk bi dara ci kanamu leeram moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que leeru jant bi maanaam ci leer yeneen bi la tuddee ay leeram leer leer moom moom mooy leeru mbindeef yi sallallahu alayhi wasallam moom te danaa ji ci lëndëm gëri dama képp li nga xam ne ala yaa ci jamono ci place bërëb bu leer ngir leeraa ngi jant yaraa la gis ngeen yeneen ci sallallahu alayhi wasallam amoon lu spécifique lu nekkoon ci moom moom danaa ji ci kanamam comme ni mu daan jiite ni ci ginnaawam comme ni mu doon jiite ci kanamam xam ngeen yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ñu ngi woon comme euh, ñun ñun maanaam mooy nit ñi daal nga xamante ne ñoom bu ñuy gis euh, maanaam ci kanam rek mu ngi gis. voilà maa ngi seetaan benn am ci documentaire ay euh, kii quoi guerre Corée du Sud bi quoi américain yi ñu fa demee léegi militaire américain bi ne day général mais ñoom dañ leen doon wax ne leen dëkk coréen bu dëkk la ñoom en fait yow wóy ñëw bu gën a ñoom doo dund la gis quoi nee na ñu ñu gëm ko rek dem di xeeti waaye très rapidement dinañ xamee ni loolu moo dëgg waaw mais mu wax nit ki bi général bi nee na man sax jëmu ci wàllu ñu tudd dañu koy gis ci ginnaaw ci kanam ci ci wet bi waaw mais yenn saa saa da doon gisee moom ci kanam ci ginnaaw ci ndeyjoor ci càmmoñ ci kaw ak ci suuf maanaam amul woon lu ko limité ci espace bi maanaam ci ci ci ci ci ci ci sens ci quoi ci ni mu doon gisee. loolu nag pour mu mën a nekk day nekk ne lu bët yi rek ngay gisee da nga xam leneen looy gisee te loolu moom moo tax euh, mu doon mu doon wax ne boo leen dee jublu na ngeen yem benn place na ngeen ko rek parce que da ngeen may perdu parce que man damay gis sama kanam comme ni damay gis sama ginnaaw comme ni may gisee sama kanam. voilà gis nga mu ne lii sax dëkk bi loolu day ko ne tamit. parce que teraanga bu ne maanaam miracle bu yàlla di defal nit ci benn cir ciru yaram bi day dëpp ak yaram boobu cir boobu xam ne ni mu ci sàmmoowee ci di def bu baax boo xamante ne ay kii maanaam ci ay bëtëm la ne c'est parce que bëtëm yi jaamu yàlla rek la ñuy def bëtëm du ñu may yàlla boo xam ne kii maanaam ci loxo bi la ne lu muy def ci kiim taan ci loxo la ne wala ci tànkam wala ci làmmiñam wala ci parce que ci dul mooy yàlla ci cër boobu et que lu baax rek ci def donc loolu day tëkk ne. ñun yéen a ci saa saa ñu meloon noonu moo tax mën a tàcc koo laa tàcc bi. بدر أبيت صلاة بدر أبيت الله askan mooy bi ma tuddee ma aaree ma wala si wala ba mujj sama waa ci bi ma yegg ci tur bi yàlla boobu ñëw askan bi ci wax ni yeneen situation ñu ngi ko incarné booy wax ne àjjuma ju jot yeneen situation daf koy tontu mu ne bi mu ko liiree ba yegg sax benn at mu daal di jot ci du bëy bi ci dem ñu wax ci loolu maanaam ba yeneen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul looy dem ci ay mbiru pour nga ko dégg te boo ko defee li koy def ci la rek moo ci ànd ak ku nekk ak ànd bu ma jëloon seen dégg parce que ànd ak ànd bu ko bu jot dañ koy présenté suñu jot. sallallahu alayhi wasallam jéem mooy yéen yi dafa dafa fees yéen yi daa dafa rëy te yéen yu bëri yu yu yu leer maanaam ñu comme bu moom wax dëgg yàlla sallallahu alayhi wasallam day teg teg ci doomu aadama bu ko melawoo ak yeewu de ak gaaw a comprendre maanaam loolu lañ koo xam ne comme ñu ngi jëlee li ñu wax expliqué wax day doon comprendre dégg lu ñu wax rek nga jëm. loolu lay tegtale ci nit boo gisee borom yéen bu wéy moom maanaam yéen ñi teel ñu rek commencé bu jàpp ne ci borom xel mu kii bu gaaw a comprendre lay doon. ak jam aji aji dëkk mooy xeetu nga bëgg te bëgg bi ñu mel noonu euh, nga xam ne xeet yi du bëgg day Euh, nit la ko xam maanaam mooy ne mooy ne bëcc ne dafa nekk ci biir maanaam bëcc jiitu carrément mais da ngay gis ne bëcc xet yi comme que dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa day day day day loolu day wane hectare ci doomu aadama maanaam nit koo xam ne xet yi day dëkk bi dafa tax mooy day fekk la hectare parce que xet euh, comme ni ñu ko fàttalee xet bu fekkente ne lu ci ay xetam daa leen da ngay gis loolu dañuy xaw a tëkkal tuuti maanaam da ko taat ay wàññeeku ah mooy comme biñ doon nekk ci publicité ko waa ñu nga xamante ne dafa takk soxna su bees yóbbu ko ci hôtel ba euh, soxna si di def toilette mu séetu ci biir euh, kii bi muy euh, muy mu seet quoi mu ngi soxna si mu sempé xëy na waa ji laa daal ko voilà. waa ji ñëpp day xool rek waaye lu ñu ci rek mun a am ko ndax xam nga ni moom léegi moom nekk fii. yorul dara waaw. xam nga ni yorul dara. maanaam ndax ay ay ay ay ay luy fekk le fait que bu ci nekkoon maanaam li muy leer leer ba ci yeneen saa li muy leer leer daa nekkoon ci biir maanaam fekk da koo da koo muur maanaam da ko ci da koo muur nii mu nekk ci biir loolu day fekk ne. du du koo xamante ne day woonaat day day wooy yëpp sax mu musul ne loolu dafa am kóolute dafa am koo xam ne maanaam bu bu la xoolee xool boobu wala xool dafa sincère quoi amul lu mu ciy nëbb amul lenn loo xamante ne laaj na ko ci ginnaaw xoolee waaw xam nga am na ñoo xam ne bu ñu la xoolee rek dañ lay xool mais xoolal wala lay xool mooy am na lu la ko sa yéene loolu ci lu mu am na bu ma wax yàlla seen bët mais am na bët yu rek loolu lay def voilà ak naa bakkan maanaam bakkanam du ko jóg ak naa maanaam bakkanam du ko jóg voilà parce que euh, bakkan yi selon li ñu mel tamit day indi day indi maanaam nit ki naka la waaw ngir bakkan dafa am yenn maanaam par exemple nit koo xam te ne bakkan bi daa may dégg nga wala xamante ne day xaw sax mu wàcc ci ci ci maanaam mu gën a jege ci ñu wala yooyu loolu day wane ne waa ji jàmbaar la ko maanaam waa ji moom ci borom ci loo xam ne xeex ak la man wala moom en tout cas xeex ak la bëgg boo moom boo gisee borom bakkan bi mel noonu nga xamante ne bii bi dafay wàcc ni yow bu dee mën ngaa tooy mooy tëdd ko mel noonu ndax boobu xeex mën naa bañ a gaaw a jeex parce que depuis Abdoulaye xasam yi aji leer yi du ko sa kanam maanaam mooy baax bi bakkan bi jëm ci suuf daf dafa leer nag sallallahu alayhi wa sallam wa an wa an jël ay bi ci wa anjalul ad'at wa anjalul ad'at عرض الجبال وبيعا day mel ne xuuru ay bi ñu xuuru ay bi. waaw ah. li tax ñu tuddee la xuuru ay bi loolu moo tax mooy seen bët yi day la day weex day weex tàll te rafet bi dig te la ci ñuul ñuul bokk loolu daa bokk ci liy taaral doomu aadama. waaw daaw nag ci góor daaw la ci góor def waaye ci jigéen la lay gën a taaw mm-hmm. gis nga bët yooyu nga xamante ne dafa am euh, mais boobu day wane ni nga xamante ne noonu la euh, mbir yi sew yi jafee ji jafee jafee ràññee ni mu koy ji ak ni mu amaalee euh, rëy maanaam kumpa ñi nga xamante ne noonu la koy spiritualité maanaam dëgg ni mu àndee spiritualité ñu lay fukk bi bu def bi loolu lay jafee rek moo tax souvent euh, am na yenn xeetu nit yàlla yoo xamante ne Euh, loolu daa bokk seen i mandarga mooy biir bët bi ñu leen def seen bët bi boo ko xoolee day ñuul nii bu ñuul bu noor bu comme yeneen bu ñaan comme noor loolu mu mu bubble la maanaam ñuulaay bubble waaw waaw boobu xeetu ñuulaay boobu nag yeneen ñuulaay bët loolu dafa daa bokkul voilà ak xal ak yu duggal la mooy Euh, li nekk ci wetu ci bët yi ñu téye nii nii maanaam dafa mel ni pistool waaw te loolu day wane bëccëg gi nekk ci bëtam maanaam xoolaayu bëtam maanaam yeneen traçons su xoolee nit rek xamal ni xamal ni bëtu bëccëg la ko xoolee du ko xoolee mu bët ba nit ku mel noonu nga xamante ne dañuy gis euh, moom amul amul regard boo xamante ne regard bu mbañeel la maanaam boo xam ne nii bët yi dafa am xeetu njuunaay boobu ci ci ci wër amul bët koo xooloo koo mbañeel moom xooloo mbëggee rek la am. wala boo am saa loolu moom benn prix moom du ko ci wàllu yi mooy lu bëri ci moom bu dee wàllu la moom xamal ne loolu rek la. pour bu xam ne asilu atay aji liis lekk la lekk dañoo liis maanaam doo ko làmb muy ñaga daal liis sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam waaw liis asilu lekk ci nit day tegtale ñu nit dafa tolaama ak albachation maanaam mooy nit ku kooku bu journal maanaam nit la koo xam ne euh, dafa convivial ci ay ay doxalinam waa ay wàccu ay maanaam ni muy doxalee ci yeneen yi loolu la gis dinañ ñu dem moo tax aarfa wëj lii nag moom dafa ay spécifique ci moom loolu laa xam aarfa wëj bi si euh, euh, euh, hmm? bitu wala plutôt affaire ñaq voilà ñaq ñaqu xarkan bi kat tuwam yi yàq ay doon di wuus maanaam ay tepp wuus yu ndaw ndawam yu doon di yëngu maanaam yenn saa la bu ñaqee loolu ngay gis euh, euh, noonu da ngay am impression que dañu jël ay euh, or yoo xamante ne dañ ko xaw a wuyul tuuti mais doon ciy def ñu jaarale ko ci xarkanam bi loolu ngay yaakaar sallallahu alayhi wa sallam te am na dafa mel ni fii xam te ci lexal yi maanaam dugub bi ndox yi wurus jaraa wante daw mu laaj kan muy aji nettali al judraanu al judraanu sàkke ji ñii tabax yi wës boobu xar kanamam maanaam mooy nag mooy yeneen situation bi nga ko jàkkaarloo moom mi. Hmm? yo nii wala tabax bi nekk ci ginnaaw ci sa ginnaaw yow da nga koy gis ci xar kanam moom la. waaw waaw. moo tax ku ko jóg gis ni kaw kaw day yéemu dañ leen war a jóg ci dugg ci kaw ga ñu wàcc ko Paris wala ñoom mu jaar ko ci Paris gis benn immeuble boo xamante ne immeuble bi su ko su jàkkaarloo immeuble bi rek day gis euh, euh, oto bi oto bi oto bi mu yëg ah da koy gis ci immeuble bi beneen bi ni muy ni ñu koy impressionné ndax da koy doon gis lu mel noonu yéen ci sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel mu ne waa alam yi waa alam yi ah, waay waay woo na sama nit ci bi ma bokk ci jamono boobu ci sama ay way man sama naqaar nit ci gën a rëy mooy vraiment bokkuma ci yeneen bi jamono salaatu wari وريح ليس ريح المسك يشبه

ma def ma def ma def ma def gars yi nag ok waa léegi nañ nañ xool bu ne mais pour am diw ma mën nañ xool ci ci def maanaam ñu jàmbaare quoi léegi ñu demee ba def groupe bu xaw a ma ma jàpp ne war na loo mën a xool ci lan au moins bi ñu demee dañoo fekk yeneen ci salaatam di dellu ci naan waaw waaw xool xool ji na ko dellu si waaw سيدنا غلام منصور رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه قال قال في الاسم الرحيم اتينا من الاخره gis nga bu xare daan métti ba métti yeneen ci sa baax lañ daan teg boobu maanaam mooy de sa baax que ñoom ñoom ñoo daan dañ ne dañ ne yaa ngi fi jiitu bu ko defee nga aar nga gën a mais bu daan xeex yéen ministre woon général bu ko xam ne dana gaay dem leen mooy ci service non non non maanaam mu day jiitu ba war a weesu kanam maanaam bu gaa jeex bi demee lu mu gën a teel lu koy gis ca kanam moom képp. sallallahu alayhi wa sallam lëkkale boobu mooy équilibre boobu ci njàmbaare maanaam njàmbaare la mais bu ànd ak équilibre parce que am na xeetu njàmbaare yoo xam ne tuddul njàmbaare loolu doxee la tudd maanaam xam yeneen ci xalaat la njàmbaare la mais loolu moom xam tamit moom plus voilà am na. mooy euh, digg bu boobu nga xamante ne moom lay amee ci jàmbaare moom mooy moom la bokk di di di di di ci ay man ci ay man la ak ay jikko yu rafet waaye lu nëpp na nasri ci xoolu annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam alhaadi mooy aji jindiwaate di ñu teg ci yoonu jub bi mu laa xamatun ak yéen tekkul xam nga mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp loolu loolu xool nañu ko danaan jël def rek loolu nag ne amul culture bu ne buy xool nit ñi da koy da koy ci daal pour. xool lan lay yëngu ci ay mbiram lan la sol lan la sol ban couleur la yëngu na ay ay ay mucc ndax euh, naka la bopp bi naka la tekki man non non yéen saa ko noonu. voilà fekk di bu rëy rëy la amoon ci ci booram waaw léegi yàlla sax di nekk ci moom. xëy na salaam yi gën di jullee sëlmal tey it ñu tey salaam yi ñu nekk. الحمد العافي طرف للعبران من وله على من النظر للجلبين ànd ak nag asamaan bi di ci yéemu comme ni ko am amoon sax na la xalu ko ci asamaan ñu ngi gis te jàllal bi mu xar kanam ci asamaan bi waaye bi nekk fa la ñu wàllu na tënk ko baax dinañu jël xib bi ñu bëgg fi nga bëgg ñu jublu bu nit ñi di jub foofu lañ lay jubaloo parce que yow yaa ngi ci yow yaay xibla xol yu sell yi ak ruux yëpp sallallahu alayhi wa sallam kon loolu la ñuy def borom bi moo tax soxna Aysa radiyallahu anha nee na innama ana rabbuka yusaari'u fil xawaas man daal gis ma la lul ne borom bi day sa borom daal day gaaw ci lépp loo xam ne dañ def sa bànne te wax na dëgg kon moom waaw lan moo tax mu gën a bëri lu ñu xool ci suuf si kër yi muy xool ci asamaan mu ne la ngir. kersa ak wét wét ya jëm am ci borom subhanahu wa ta'ala moo tax euh, ku bëri loo xamante ne day xool ko loolu day tegtale kersa boobu day mandargal ci kersa boobu bu dee nag nit koo xamante ne jaamu ci yàlla la mu màggal borom ci borom ta'ala ba nga xamante ne day wax ci suuf waaye mi ngi koy egg ci borom subhanahu wa ta'ala te xolam mi ngi ko egg ci yitt yu kawe yi loolu moom moo tax contraste boobu nag amoon ci diggante bët maanaam ni muy xoolee ak xolam ni mu amee yitt ci kaw maanaam loolu lay wax lu wàllu tabax bi te boroomu dajaloo la am tegtaloo toftaloo ak saamin ay tabax xol boo maanaam boo gisee ci biir ci biir nii. da nga koy gis tout le temps soo gisee da ngay gis ne day day day reetaan maanaam muñ rek ngay affecté ko am ci suy wax day muñ te yenn situation saa yuy wax wax dina koy daajalee ci benn suñu yenn suñu loolu la doon wax voilà soo xeex daal suñu maanaam moom loolu la doon def mais bu dee xolam nag day ngëm na du tawaasu bi ak daanaka borom jokkoloo ay tiit wa jaaxle lu ba pare dafa bari. daa ngi aji sax la fikri ci xalaat foofu fekk mu ngi dans la méditation dans la réflexion voilà. Euh, moo tax loolu valeur bu rëy la bu garaaw ci nit mooy koo xam ne xel du toog léeg-léeg ngay gis xale bu mel noonu nga xam ne xel du toog tout le temps da ci am muy xalaat mais loolu du du bu ko kenn ci bu rëy la dañ koy dañ ko dañ ko war a euh, encadrer mu évoluer voilà. parce que ñooñu ñëw ngay ngay comment on les appelle. Kantouré. ngay gis amee la. ngay mentir amee la. gaa yi ñu sant bu dëgg yàlla ci salaat salaam dëgg mu ne lan la lan mu ne mbir dalu ceeb cin ceeb cin la boo xam ne ak faaram la may yenn saa salaam boo boo ko jegee nii dégg ñu dund bi def léegi nag da ngay gis muy baax mais li jiw muy baax xam ngeen lu tax ñun tamit ngir jàkk ak tiit ak ragal yàlla bu kawe ci la ci moom. moo tax da daan léegi tout le temps noonu la ko doon gisee pourtant pourtant nii ci ci nii loolu ko waree ah loolu moo tax loolu loolu loolu li mu indi mooy taw ci. moo ko indi mooy euh, tawsil niveau la ci spiritualité boo xamante ne nit ki su fa yeggee mooy day am benn jàppale maanaam mooy xaal yi mu nekkee xam nga am na ñoo xamante ne bu ñu am nekkee ci benn xaal léegi la koy ji maanaam bu nekkee ci xaal rek nga gis ñu yëngatu wala ñu jàpp leer wala ñu yuuxu wala euh, mooy contraire bi maanaam mooy xaal daf fii ne mais yow nga dominé ko c'est maanaam de telle maanaam euh, day doon ne dara xewul na ne yore te fu ko xaar bi ñu ci biir loolu la ñuy gis ñii doog a tuub nit ñi ci islam wala ñi doog a ñii ñii doog a commencé maanaam bàyyi jaaxaan yi di xelal ñu gis par exemple ay booy yomb leen ay ay nekk ci yenn wala yenn xaal yi yomb leen quoi waaw ñu gis ku leen gis rek xam ne gars yi dañoo dem dañoo dem ba jeex maanaam parce que voilà loolu moom moo ko waral. mais plus ñuy dem dans la spiritualité plus ñuy évoluer plus ñu nekk ay nit ñoo xamante ne seen intuition day nekk boo xamante ne yàlla rek ci nekk ragal yàlla di sant yàlla di bàyyi xel yàlla ci lu nekk mais ànd ak nekk ay ci am avec toute simplicité en extérieur waaw moo tax euh, xam nga baatu faara bi ba faara tànn bi. Euh, alxuraan bi ci seen kaw yegg yàlla wax bi déllu si ne loolu su amee mooy tuuba bu baaxee tuuba daa dina faa bi nga même waroon tuuba lay wax faa moom la ah moom français laa ko wax sax tuuba waaw maanaam tuub donc boo euh, ko euh, wala li ñuy wax tuub mooy voilà lu ñu lu ñu ko alors que français li ñuy wax tuub mooy liy tàngal di baax et que arab li mu wax maana mooy action bi maanaam bi gis langue yi ni ñu bokkee ñoom ñëpp ca xam c'est radical euh, euh, bi maanaam donc fuut bi muy bu muy bu muy bu muy baax bu muy tàng loolu loolu am am bi jur noonu mooy ne dënnu yeneen ci salaatam ci spirit ci xaqiqa maanaam réalité bi suñu maanaam saa yoo xamante ne xool ngeen maanaam dund yeneen ci saa dafa am manifestation boobu day am manifestation ci existence bi loo xamante ne maanaam euh, euh, loo xamante ne li xewoon ci début bi wala lu ko nuru wala lu mu ñor day day day feeñ borom maa laa day feeñal ay xeetu jëlaat maanaam màggaayam day feeñal kawaayam day feeñal kàttanam sañ-sañam bu kawe ngir ne rey ak xam Muhammad ya bindu yeneen ci sallallahu alayhi wasallam moo moo moo moo am moo moo moo am yëngu-yëngu boobu moo tax yeneen ci sallallahu alayhi wasallam mu maandu ci lu ñu ci la di yëngaa. dafa tax ba ñu weex tàll dox ma teg loolu waaw voilà mais euh, boobu bu luy lool lool lool moom luy parce que sinon dañuy gën a ah. mais loolu day yëkkati la tamit ci nit ci am xel mu rëy noonu la garaw li ñu naan tamit. tawiru aji gudd la masrubatin wala masrabatin ñaari dañu ko am mooy garaw yu te dafa teel taw dënn bi maanaam sew sew mi loolu euh, et que biir bi maanaam taw dënn bi nekkul marché nekkul biir bi tasaaroo bi te taw dënn bi loolu day teel ak maas bi teg ci moom équipe maanaam ni nga xamante ne noonu lay def lépp lu muy àgg dafa teg ci maas bi te lépp lu muy dugal maanaam boo gisee nit ku mel noonu mën ngaa jàpp ci moom ni kii. bi alayhi nekk ci kanam rajulun ak jar mooy day mel ni lu ñu ko waxu brisé ko loolu mooy moom mooy jar te loolu ci kanamu nit day wane am xelam xel mu ñor bi mu xam xel moom la amee maanaam nit ku mel noonu wala bu raaxil naka noonu aji yaatuy euh, loxo am maanaam mooy euh, te ci la euh, euh, xatam maanaam ku ko ku ko yaatu la wa shaklu taf bi naka noonu ku di dig pes la wal xadame ak tànk maanaam ñëpp tànk ndax képp maanaam mooy ku ku ku di dig pes la loxo ba pare baaraam loxo yi ak tànk yi tamit dañoo loolu nag day wane ku nit la maanaam koo xamante ne dafa am externalité ci biir maanaam bu dikkee dara muy liggéey maanaam artisanal maanaam lépp lu muy def loo xam travail artisanal la laaj da ngay gis ne da ciy am euh, mooy ni mu koy defaree day day day am pour benn caractère bu peinture ci ni muy doxal maanaam loolu borom loxo yu nit yi ñoo koy am ñoo koy am ba nga gis loxo boobu borom yeneen ci sallallahu yàlla dafa ko tudd ne loxo maanaam moom loxo yeneen ci borom sallallahu dafa tuddee yàlla loxo yàlla yàlla ay loxo yàlla nekk ci seen loxo mooy bi ñuy jaaree ak moom yeneen ci sallallahu teg loxoom ñoom ñu teg seen loxo mu ne loxo yàlla nekkoon ci seen kaw loxo maanaam parce que yeneen ci sallallahu moo tax loxo boobu ñu ko ma ramay ci ramay wala ci ma baax rama fekk boobu la tax ne waaye loxo waaye yàlla tax ndax borom subhaanahu wa ta'aala yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam loxo bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam ci tam na ci mboolem anam yi mboolem anam yi bu jëlee dara euh, nga gis surtout bâche daa nekkoon ci loxo nga xamante ne euh, mooy force irrésistible mooy benn secret boo xam ne la force irrésistible moo nekkoon ci loxo moo tax ba ak xonay yëpp mi bu yëkkatee bu dimbali sànni ku mu dal mu nekk ku la da ngay def maanaam ku mu dal. soit da ngaa dee bis boobu wala mu daal di jàpp ci biir ak loxo bu set la la la ci biir ko nga xamante ne daf ci daan dugal ndox du tolloog benn pot bu ndaw rek mu dugal ci loxo nga gis muy buub ndox muy buub nit ñi bëri bëri bëri mënatee naan ak ay jëwriñ fu mu mënatee ñu bëri mënatee jàppoo loxo bi bu ko téye bu téye ci ndaw loxo loxo bay taxaw ma xam naa xeer bay taxaw et cetera. yéen itam mag moo nekk ci loxo sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne yëpp xarit bi mais nag ci àll yi ñu ci wax ñam nga gis ñoo xamante ne ay ay quelque ay ay soxna jigéen ñu ñëwoon ne ñoom daal seen jéem bi ñax gi ci nekk marché saa vraiment dañoo bëggoon lu ko leen ko fajal yenn saa salaam dañ la dànk dànk lu ñu nekk rek na leen ko seen seen jéem yi may di xeex xeex bu xeex bu neex waaw koo xamante ne boppam daa fi wóor ak karaw yeneen bi raay ko muy mu am karaw yu rafet di màgg dina sallallahu kon secret loxo bi loolu euh, nit tànk yu dëgër sax day wane nit ki ñu mu ferme ba pare ñu mu amee détermination ak résolution ci mbooleem lu muy dox loolu nag jëm maanaam kàddu gi ñu ñu mel ne ñu ngi loolu lay teg ci nit voilà tant tant que gisoo ko tur wala yooyu mun day tëkkale leneen tamit mais bii bii lay tëkkale. kenn ku ne leen. wala xarit ju tooy. baal baal baal baal ma ma ñëw ñu ngi ci boole. wala xarit bu tooy. wala diibaan bu jaagee cakaar maanaam mooy mbàjj a nooy muy tax rasu bi ci dénk yeneen bi sallallahu alayhi mooy ne loolu tamit maanaam loxo yu nooy nit tamit maanaam malgré que day day day day jàmmaarloo maanaam day day day jàmmaarloo maanaam day day dafa am loxoom day day day day day day def day def ay liggéey loolu tamit day tegtali ci nit jikko ju rafet et que koo xam ne ku neex mooy ne loolu amul benn bu ci nooy teg ci yeneen salaatam kese la suuf taw bii lu salli aji bu bii xasaf la laata si ni waaye bu maanaam loolu yenn kàttan daf koo guddule ma waaw te loolu day tëj tamit man d'ailleurs ak teg yeneen yi ci def ci ñuy wax ne daf koo guddule loolu day tëj tamit laa biir gi mu laa fi noonu ak tamit gi mu yëngal noonu en général li ñu mel noonu noonu hein dañu dañu am yëngal boobu bu ngeen muy nekk ñax waaye woo am yamaan ak yu weex la dafa weex couleur normal la mooy dafa weex waaye mus man aji euh, ma euh, bu ku ñu tuub wéetaayam dafa mel ni dañ koo tuur kat gaana dafa nekk nag koo xamante ne parce que parce que wéetaay wéetaay boobu ñu tuur boobu tëb wéetaay boobu comme ni ñu koy gisee bi nga xam ne dafa wees tàll tàll tàll mais dafa mel ni dafa amaana sookaay ci biir yaram bi kat dëgg dëgg gaana nekk na koo xam ne saa xaral bi borom sakkare yàlla la yéen bi sallallahu alayhi wasallam bën ji dafa rangaloo ba pare mu am ay mel ni boo am sakkare yàlla loolu nag en général boo gisee ñu nga xam ne bën ji rangaloo ba pare am comme ay sàkkare yàlla ni loolu day tëkkale ci biir ci léegi moom la ñuy bind maanaam nit la boo xamante ne ay mbirum da koy organiser bu baax a baax waaw bu fekkente ne yow da ngay employé da laa war a tudd employé boo xamante ne pour mu organiser la tëj biir la rek maanaam pour loolu kese maanaam boo gisee ci mel noonu rek gaaw a jàpp bon après nag ñun yëpp dafa ñetti général am léeg-léeg mën naa yaakaar ci moom loolu day ñetti yow. wakaana nekk na koo xam ne rab aka kat dig maanaam ku ku ku ku ku digg tuum taxawaay aw wala ko maanaam mooy waxaale ca ne dal ay famille bu yaatu jëmiñ la yenn sànqal jëmiñ jëmiñ gi daa maanaam mooy loolu tamit day wane nit koo xamante ne dafa yaatu ñi mais ba pare euh, waxam am ngelaw. mu rafet ni muy ni muy wax voilà ba pare mu mu mu rafet tamit ni muy doxale ànd ak xel mu rëy bien sûr yaa waa Fapal yow mii ne la yeneen man ak suuf yaram maanaam moom obésité yeneen si saa sama obésité woon de. kasaar naka noonu dàqal tamit maxarum maanaam lépp tur koo xam ne yaram bi dafa weex tànn tànn tànn tànn du boobu tamit wa hakaza naka noonu utmatun ak xeereer bu ne ci moom tamit amutoon waaye nag las la waaye nag bul gàtt xool la ne bët ndax soo mënee bët yooyu mandarga la bu doon teg la maanaam bët boo xam ne dafa weex yaatu bët yi ñuul et cetera maanaam tey waaye xool dafa amoon ay yenn rëdd yu sew yoo xamante ne dafa fonkoon ndax yeneen da doon wane ne kii ab yeneen la loolu la soo ko defee ndax moom fan la lay bëgg di ko kàlla dañ la farmaat yubbi dana feeñal sama mbàq leeraayu bi ba lax dana feeñ aw wala boog xam-xam sama bi pépp lan pépp euh, nii. mooy grève comme ñaaru grève ay perte grève dara feeñ isa ma dama saa yu nee saa yu reetaane moom yeneen saa saa yu nee teg teg rek ñu gis mu mel ni comme si jummi ji dafa génne leer te loolu day wane la leer intimité maanaam biir ñu muy génne ci loolu moo tax par exemple bi ñu ko jamee ci bët bët ci ci ci ci jëf yi jam boobu xool ñu ko xool bi muy wér dafa mel ni comme euh, leeru xam nga naa ne ci ci ci xaskanam dafa mel comme tey weer bi buñ doon defee junni bi ñu defee ñu weer bi ñu defee ci kaw di leer loolu la def ci xam-xam bi ñu def maanaam day leer di leer dafa weer bi leer moo tax su ko ci loolu mooy parce que dinañ abi waxtaan maanaam dafa dafa mbir bi ndax dafa wutoon a naqari maanaam dafa war a defoon loolu bu ñaawal ko waaye finalement dafa ko wutoon a maanaam daal daa wutoon affaire bi su ko gisee moom ci boppam dafa am lu ko naqari yeneen ñaanal ko. Eh, moom yàlla na ko eh, yàlla xib maanaam yàlla yàlla na ko yàlla xalaat mais ñun liñ eh, li ko yàlla xalaat subhaanallah ci xam ngeen ko frère Ousseynou naan saa dee dina ko waxtaan. radiyallahu anhu maanaam saa dee dina ko waxtaan radiyallahu tey bokk ci fukki ñu bit ñoom fukki ñu ma ci saxaaba radiyallahu tereera loolu la wax dëgg la ñun di di ko ci bopp moom jàpp ko rek xam nga mooy li ñu naan daal jël boobu bi duur bi duur bi nga ko bokk carrément war na leen. boobu yeneen ci xalaat lan loolu la daan def man bu daan ree dañ leen leer mooy jëndee ci jënd maanaam man daal gànnaaw mooy jëndee dañ leen ay gànnaaw boo xoolee loolu yi parce que wax ak ak intrant dafa leer mooy wax dafa ànd ak xam-xam dafa ànd ak tañet yeneen sax lépp lu wax lu mu tuuti tuuti mooy jawaaru kalim kàddu yu mat la amee ba pare kàddu la am yoo xamante ne maanaam ni koy waxee ci gën a ndaw dina ko mën a comprendre ci gën a mag dina ko mën a comprendre te seen compréhension lay wute te kenn du am compréhension boo xamante ne dara tax nga am parce que wax maanaam day nekk wax bu matal bu matal ak rythme waaye boo waxee teraanga waaye bu xaar sax yëpp naa ki nga xam mooy Euh, mbindeef bi mbir moo ngi jëme leen ci diine yu baax ci dundin bu rafet isa takallama saa yu waxee nag lii ak yéen ñi am nuur leer yi nga xam ne mu génn ñu fay sanaya diggante waaye wa maa fi xawlu li nga wax ci wa maa fi xawlu amul lu ñu war a nii gis nga li ñu wax ni bu la jàppale wala ñuy quand même parce que euh, ça, ça fuit pour euh, l'imaginaire. wallaahi dëgg la amul dara lu ci ëpp te tabaskul ak muñ waxoon nañ tànk ci wàllu muñ mel noonu et cetera jublu texte bi moo ëpp ci réew albacry weeru màggoo président de suñu sànq soxlaa xam tax mu dana fay tax nawaa bi jógoo ay diggante ci bés ci ree mi mi mi yenn jamono yi maanaam yenn saa bu doon ree Euh, bon après loolu exagération la ci ci mélange bi quoi parce que bi nee ba ci digg bi digg mooy monnaie loolu mën na nekk mais ngir wax ne rek dana maanaam lu ëpp dara bi muñ jafe mais léeg-léeg bu ree lu dëgg yi teg voilà maanaam mooy li ñu teg mooy rek bu bëree bëri wa maa tajarrana li futti min xayril bariyya ci gën di bindee sallallahu alayhi wa sallam encore dafa leer nañ waxati yoon ba pare dafa dafa dafa nga amul ay kaaw waa fépp ci yaram bi maanaam lépp loo xam ne tey bu bu maanaam bu soobee yéwee nii ba ñu li nga gis ci yaram yëpp amul amul amul kaaw maanaam dafa weex sadri ba pare ku yaatu dënd la leen moo ñu ñëw ci maanaam dënd bu yaatu daf lay tegtale nit nit nit ci dafa yaatu dënd maanaam bu bu fekkee dënd bi dafa dafa yaatu nit surtout bu la boolee leneen li nga xamante ne moom lañ mel ne eh, ci biir bi incha allah dinañ ci ñëw waxtaan dafa nekkoon koo xam ne axlaa ah moo gën a féete kaw xam nga dafa ne woon dafa diggu doomu mais nee na nag tamit moo su tuuti ñu naan maanaam mu ay nit yi nga xam ne daal diggu doomu xaw ma su tuuti juróom kanam salaat la wa a'zamu mooy moo gën moo ëpp yàlla moo gën rek mu mu ci min musazzabi ci am raak mu ñool maanaam mu sew mi ci ñool yenn salaat la ko moo ko gën a ak ak alwaay aji leer ji yaram la ya aji leer ji melo la couleur bu ko dan bi ko dégg loolu voilà te leeraayu bit bi bi nekkoon ci moom da doon wane réalité bi moom sallallahu alayhi wa sallam mi ngi xool bu sew la woon. sama batilin aji yéen mooy biir na moom batilin ak dënn bi maanaam bu dënn bi jaaxoo ba pare biir bi yéen moo ak dënn bi maanaam mooy biir bi nekkul lu voilà mooy lu maanaam ngay ngay ngay naataal baax ci li góor la mais bu doon jigéen mooy naataal ndax daa ko mujjee maanaam du du du du loolu maanaam. Euh, Euh, maanaam dë dë biir ak dënnu bi dafa xaw a maanaam mooy day wax dafa mën a ak dootal yàlla su daal maanaam ku mel noonu ngir dëgg mais mu yem ko quoi ba pare naan mu dóor ay secteur boobu ko ci dóor ay affaire ba ñu dënn bi def nii biir bi taw dugg ci biir ak ab doo yu di def loolu tamit boobu ñu loolu maanaam euh, mais mu yem maanaam mu digg boobu la kooku loolu day tegte ci nit ne maanaam ku ku ku école ba pare ku am ay sakoor dafa bëri sakoo ko moo tax kooku euh, rabbi yow sa borom xaalis naa yow mi ñu bind alayhi moom xayra salaamin sax gën gi jub julli mustaban ñu ba sëlmal ko gën gi julli sëlmal mustaban yu gërëm ak ñu xamal ko ci moom yeneen boobu sallallahu alayhi wa sallam euh, min fay ni kat fay min bay ni kas tey ci diggante ñaari mbagg yi nag am na xaalis moom bu woon benn tàmp bu nekkoon foofu boo xam ne nag day wane ne yem na euh, am na ay ànda euh, ba naa di dem ku biir ci kaw ci alkati bi mbagg almitra bu tàmmoon bi bi laa waxoon ne jur amul def lii moom borom moom yëpp tàmmoon ci amul kenn ku ci werante te am na leneen loo xam ne leneen xam ci mooy ma xawlu wala ma ko sa araatu ay karaw ay am na ay karaw yu ci tey yu ci nekk yàlla naa doy lii ak may ñeent ñeent am na kenn saxaaba yu di bëri yu seen maanaam yàlla moom dina jóg am na kenn yu bëri ak sama ñeent bu ndax fii waaye nag fii am na ay ay ay wuute ak yu bëri day mu nekk yu mënul maanaam wuute nañ ci moom borom xam ne wuute nañ ci naka la mel même saxaaba yi la daal ñu koy dégg yëpp ñi ko gis dañoo wuute ci ni ñu ko dégg yëpp mais am na daal loo xamante ne moom dana dox fii bëri na lu ñuy wane ne lii mooy saa soxna Mawla léegi nag su ñu koy jaay ci marché yi wala da ngay gën a wax ak naan euh, daje xëy commencé na ko dafa dina commencé loolu moom mën naa wàcc yàlla ne demee ko moom mais saa soxna Mawla amul loolu loolu du wax moom c'est sûr waaw xaatu mu ko loolu ko ba pare xaatu mu ko dafa benn ñaar dafa am benn bu nekk ci ci ci dafa am benn bu nekk ci xol waaw ñaar ba pare benn bi ci nekk daa am lu dul jeex ci ay secret mu mu mu lëkkaloo ak ay xam-xam yoo xamante ne moom la lëkkaloo rek ñu def xal bi bu ndax Euh, ab ëpp maanaam dañuy am duma ah, wala ab ëpp duma aw bay dal xamaama wala boog nen tax aw jum wala boog am pour bañ selon saxaaba yi dafa am ñu ko décrire ñii ne lii la mel ñii ne lii la mel ñii naan mais boo la ko bi du am pour ni xaw na nuroo ak duma ba pare nuroo naan tamit nen ni mu mel soxla waxal ne soo ko booboo nekk na ci kawam lii tam mu amu ci am xëy na am ay bu la xamee nii loo def ak lii moo am bu jaawale. yazulu day tibte day topp yazulu day topp day topp xëy na war a gën di bindal al muxtaar di kenn tànn xalaat saa ko naa di aju rafetlu taxal mu am ci bi yeneen saa bu doon dox day mel ni kuy bi. wis na xeetu jaaral maa yi tu ndox ndaw ndox bu mu tase ni muy doon def ndox muy doon def du so du soppeeku noonu la doon ñëw te te te loolu ci nit maanaam nga xamante ne ndox kooku dina day wane tamit ni nga xamante ne noonu la ma ne yaroom bi bari ak ak mbag yu ci maanaam nga xamante ne dañoo dañoo dañoo sore loolu day wane ci nit ci ne maanaam dafa am sago maanaam luñ ko xam ne dafa am sago et que léegi lu ci nekk dafa ci am équilibre da ciy joxe ak équilibre loolu lay teg tamit ci nit ñi loolu moo tax nga gis euh, te am na ko mu mel ne moom une machine suy dox yan xam ko day xaw a ko day baaxee ko mën nga ko bañ ci so ci ci ci ci ci ci sotte maanaam nga ne dox maanaam comme ci benn euh, pente nii. alxuraan wax xam ngeen bay mooy suuf si nekk Kajoor nga xamante ne boo dugalee sa xaalis sax boo moytu li ma suñu mi suñu benn war a doon wax sama doom ji xam naa ni dama koy ñaanal mu nekk député bu ko defee teel a may moom mu mu mu mu mu fexe ba suuf si fi nekk mu bind ko maanaam suuf si bu ko defee mu woo gudd ndax booy dox tànk yi ñu ci biir suuf ndax mais bay nga jox moo mooy comme suuf ak jël yeneen saa sax su la dox si kaw pexe doo doo mën a gis jeexital yi parce que jeexital moo ne ci univers bi sallallahu alayhi wa sallam mais loolu spécificité la moom ah loolu moom moom ko moom yam si day dox te ko fu at di jàpp di jox même comme gaaw bi ñëw noonu la dox comme ñu picc kanam di dox waaye nag ànd ak wàcc maanaam doo ko toppee noonu parce que dafa nga ko def la déedéet parce que noonu la ko yàlla bindee te joowu googu mooy tout le temps day nekk dans les limites ci biir mu nekk lu nar a noot rek dominer rek mu mu mu contrebalance waat ko ba lépp nekk dans les limites moom noonu la doon doxee ci biir mais teg ak tey ak dal wa huwa te moom yeneen ci sa xol paanu moo daan doon njool man képp koo xam ne maa ngi da doon doxandoo ak moom kooku bu ànd ak nit di dox moom tout le temps moo lay gën a njool wala daanaka doon ci koo xam ñun man daa bokk ñi nga xamante ne nu muy dañ leen a xamee nit te waaye ci du njool. kon c'est ça parce que man buusu kaabe ay maatale ay. dontoor mooy gis nga dontoor yi donc euh, ci xam nga dañ ne nit ki bu ci yàggee toog wala mu yàgg bi day xoos ak yooyu yenn ci nag moom ba mu dëkk noonu foofu daa maata rek daa maata rek lii voilà mas yowul rijili aji maata ne tànkal mis yëpp ak boppam dafa yéen sànq su daan dox boo ko defee mel ni muy sànq pour que ba fii ndox muy muy sotteekoo ci benn pàcc donc dana gaaw euh, ndax lan ndax mbiru tax yi la nga teg mooy taxal la am mooy mbiru tax yi la nga teg ci suuf maanaam fii waaw mooy xam tax bi laaj euh, bi bu nekkee nii moom doon doon teg place bi ci suuf ci ginnaaw bi dégg fii la daan teg hmm. moom moo doon doon voilà comme ñuy dox dox bu gaaw bi quoi dari atul waaw kooku monsieur bu nga dox dari atul dafa gaawoon mu ne ah daal ñun ñëpp ñu lay waxee daaw ñu ne borom yi maanaam boo amee yitte am ay ambition am ay bëgg-bëgg am koo jëm te xam ko te dox day gaawoon boo tax ñun ñuy faral di am dox bu gaaw naturellement noonu c' est parce que ay nit lañ yoo xam ne dafa boo leen seetloo ci ni seen i jikko dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne dañuy faral di bëgg di dox ci seen quoi dox def def lu def xool dañ def lu gaaw def lu am solo daal yooyu voilà moo tax ñooñu ñooñu gis dañuy euh, fit quoi mais voilà. moo tax boo daan doxandoon moom moom da daan dox mais yow parfois su bëggee soxla moom da nga daan ko wér di dal voilà. voilà man ngaa may ñu daaw fii ak ma fay. ci kuutaayu tànk muqtasim dañuy roy ay tànkam ki nga xamante ne dañuy roy ay tànkam maanaam mu lay wax kuutaayu tànk yu amee solo maanaam ci description bi ñu koy décrire maanaam mu ne xaaral alif bu jëndi la bu la nekk mu jëmmi ba pare wàññi ba pare nekk koo xamante ne moom mooy jëmmi bi xëy na variété bi gën ñu def. nan la dëgg nan la nan la xóotaayu tànk yi mel xam nga tànk boobu nag yéen am xóotaay xam nga xam ne dañuy amee xóotaay yi mu ne laaj mu ne xóotaay nun dafa am xóotaay wala ñu ne ay góor xam ngeen ni xóotaay boobu moom la jigéen ñi bi ñuy gis ba tax ñu ay poket par exemple maanaam ngir bu ñuy dox maanaam ñu am impression que am na benn xóot seen xóotaay ñu ne ci mbir mi mooy loolu day rafetal seen dox day day rafetal seen loolu nag ñu tiibu maanaam. loolu yeneen bi da ko xamoon naturellement te te te te te ay bëri boobu sallallahu alayhi wasallam voilà xóotaay boobu tamit ba pare mu mën a établir taxaw bi dëkk ko da da da da day day day day wane tamit jikko ji nekkoon ci moom sallallahu alayhi wasallam ne euh, mbir mu nekk même bu ci amee résolution même bu ci amee détermination il faut que mu mu mu mu xool sew-sew yi ci nekkaan maanaam sew-sew yi ba nga xamante ne dana ko kii jusqu'à une certaine mesure dina dina doxal ni dina bàyyi bi dina éliminer bi dina def bi et cetera wala dina dina wàññi tamit côté bi dina woyofalee nii et cetera ba pare tout le temps du nangu kenn toog keneen waaw maanaam moo tax footaayu sànq noonu day wane jàmbaare jàmbaare ci nit mais du xeetu jàmbaare ci mën a wax. xam nga waxoon nañ njàmbaare ci mën a wax mais bii njàmbaare ci mën a jëf parce que ñaari njàmbaare yu wuute la njàmbaare maanaam li ma sañ a wax bokkul ak njàmbaare li ma sañ a def wa innahu te moom yeneen ci sala bi jam yeneen jëf bi ci mboolam jëmm mu tax pour lay gestoo lay lay wër maanaam wala lu law bi te du du du du du du weññal bi dox bi du ko wéngal mis bil fasa bil borom rëy xam nga ku rëy ne ñaare ñu ne ñu ko wàllu non dinañ ko wàllu wala voilà non non yenn saa saa daal def noonu maanaam biñ ci ko ju ni mu nekk woon maanaam mooy lu ñu def seen bopp moo tax da ngay day gëstu boo boo wax ak moom du la def non day ne carrément ba jàkkaarloo ko voilà wala ay sa amul fii raax bi ci bopp haadina aji jëm ñi wala ci yàq ci aji sikkim ashuruuna allah ñaar fukki bi ca karaw yu neex yi daal di jël saa tam naa xëy ba ne bu wax wax ma saa yu bi nga xam ne mooy sóor ak saa yu mel ne moom ay dina wax àddu waa saa yu la sam su ko wér ak yooyu dañoo bi jaww loolu bu tax ngeen yaakaar ne yeneen i salaat la ba bopp bi daa mel noonu tax a def affaire yi déedéet boo xoolee bopp bi bopp karaw bopp bi ak karawu ci bi yëpp soo leen boole matul ñaar fukki matul vingt karaw te karaw la ñu weex. isma jaar isma bi nga xam ne ji ak jën bi salu bi ci jën àdduna saa ni muy jën àdduna amatul loolu loolu xawaate lan na alal sa ak ji. ak ak ak duuf fi tax bi ci dëgg dëgg ñu nekk ko ci nit dafa duufoon te euh, loolu day wane virilité ci nit mooy góor gis nga euh, société yi bi ñu tàmbalee euh, d'ailleurs ci biir côté alhamdulilah bi ma leen waxoon bi ma leen waxoon nii bi ñu firi xadiisu Seydina Abdoulaye Mamari la daal di nekk si moo tax d'ailleurs ñoo nekk ci taxe yi ñeent saa bi ci jaay bi wax ci moom bam naa Seydina kii bi ma kaa wax dëgg yàlla ne xam nga lu nekk xaraam wala ay arubu min al mutasannifu min al rijal wax ci dafa xaraam te ñi koy def mooy nga xamante ne dañoo ci koñ guum gànnaaw ci biir góor mooy ñi nga xam ne dañuy efféminé mooy les gens ñoom dañuy xaw a efféminé wu noonu ci biir góor ñoom ñoo koy def te gis nga wax jooju. dafa am sens gis nga depuis que société yi ñu commencé góor nekkul manqué des virus que mu bàyyi ci ci bi maanaam mu bàyyi depuis ko loolu am ci nga gisee ndax ndax de manière évolutive totalement ngóor jigéen am. depuis que loolu am nga gis société yi évolué dans ce sens parce que day mën a ci ci ci ci ci nit wa kaana yaxdibu waaye daan na ko yaxdibu di ko riix mooy di ko diw bil xinnaaq ci fuddal fuddal la nga daan wal xet ak dungul mooy comme fuddal la nga mel ni jiw la ñu def lool di gis macha allah macha allah internet bi naka la nga xam ne kaana nekk na bay na man yi bay ni diggante ñaari bor yi bàtt yi loolu dafa soree ñun na boo naka moom kaana nekkoon na tabtul ardi borom mi euh, yax yu dëgër yu diis fas tax ni pour jubal maanaam kon yax yu diis day fekk ne euh, dëgër nit ki quoi et que nit ki dafa dëgër dafa droit la sa bopp li naan droit la sa bopp ba pare nekk bu dëgër ci ay mbiram te lu muy def dañ bon en général day xoolal mujj boo ko defee nekk na boo xam ne Sadio Asraam lool tamit waxoon nañ ko Sadio Asraam mu aji euh, gudd yi ca cër la maanaam cër bi dañoo gudd mais guddul bu mu ëpp loo prix ah comme que du loo mën wa wa tax ma ku diisoo la garantie bi si yàq yi façon moom mooy articulation yi du ko du ko digle ko jënd li mu Euh, yàq yi tàmbalee tamit da koo réyee woon moo tax lii psychologue lii ci nit mandarga la ñu def ak wàllu la tamit maanaam moom la indi foofu maanaam loolu boo gisee ni ku mel noonu day tëj te ne ku xamee la moo tax te yenn si saa saa mu ngi ci gënoon pàccat la ni mu ko mel ne moo tax ak wàllu la tamit moo gënoon a tëjee ci nit ci nit ñi waaw. aji diis aji aji diis wala boog aji wala aji riz euh, euh, bi ñaari zira mooy fata ñaari fata wala ak day ne ak pëj maanaam mooy ci dañoo musculé woon maanaam nekkul koo xam ne saa boo ko raadu rek saa yoo xam ne moom dañ ko gis comme ay muscle xam nga loolu daa am ci mooy le musculé bi d'ailleurs sax da ngeen di jigéen ñi wax dañuy dañuy fekkee ñañ ne la oui le musculé ah chaque moment ba pare da koo gudd rek da koo gudd rek voilà ñu ko loolu tamit daa ko ci dagg yi hmm? pour waxal la daal jël sa mel daa la substance de la dafa bokk ci beneen caractéristique bu mu am mooy waman la am ku ko gis mu bàyyi ci ci mbetteel soo ñëwee ñu nekk ci mbooloo nii mu toog ñu ne ñu gis ko pour la première fois nga xam day téye bi ci moom day am kenn bu muy leeral boo tax daal dafa war a def da nga naan suba bi ci moom xam naa mooy nekk ci moom nga xam ne compliqué sévère ndax non naqari diggante yooyu la war a doon quoi ci moom suba waaye xam naa xamante ne nii nañ teg moom rek parce que daa di loo xam ne da da ngay yokk lu jëm maanaam dafa naan léegi ki ma amal affaire mooy ci gën a simple ci doomu aadama yi ñëw di ko gis ki gën a neex di ko jël xale bu ndaw da daan jàpp ci loxo yóbbu ko bu ko neex ci biir Madina mu fajal ko aadama ba mu delloo si waat ko fekk ko dafa pare nga ci baax mu ne ko waaw mu dem doo ko toog ci waat xale bu ndaw neex ko ci def engrais amul kenn comme li maire bi waxoon bi yeneen ci sallallahu alayhi wasallam euh, dene euh, romb ko ci armée bi mu toog di jooy benn doomam bu ñuy doog mu ne ko asbir mu ñëw mu ne ko rek am ni innaka lam tusabbi musibati waaye jóge fi yow sama musiba danaa dalul moo tax li ma dal wallahi li ma dal dal na yéen laa tax yéen ci doomu góor yëpp dana la dana la rop sallallahu alayhi wasallam li ko dal moom li ko muy jooy dal na yéen mais xam ko mu ne ma jugee fii fekk na boo koy jënd c'est parce que man li ma dal dara dalul moo tax léegi ñu ñëwee ñu ne ko non kii nga doon wax kooku yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ma demee li mu ci marqué ci këram bi këram mooy dama la gis ne amul sax amul amul bisim amul bët nii amul kenn koo naan waaw xaaral mi ngi ci biir léegi mu jéem loolu amul entrée libre la loolu mooy ak ni ma doon dégg yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee këram gis ne nekkee ku mu nekk du génn ko amul problème quoi simplicité boobu moo gën a marqué bi ma demee moom maa ma ne ko jéggalu mu ne astafurlah astafurlah juumuñ mooy ci mbir mi métti bi dañuy doog a dal moom foofu lay muñ maanaam te mais nag muñ tegtalewul ne tegtalewul comme ni ko ñenn ñi yaakaar mooy da ngay toog di di di di métti sa xol loolu muñ def parce que loolu loolu ñun psychologiquement baaxul ci nit mooy ngay jàmbat mais yàlla rek ngay jàmbat waaw mooy ngay jàmbat yàlla du la a suba suba léegi la ko moom moo ko sax soo taxul tamit waaw te fii te fii mag bi nga jàmbat li la naqal yëpp di nga ko jàmbat di nga ko wax di nga ko wane di nga ko jooy di nga ko naqal mais ci kanam yàlla nga koy def bàyyi kanam nit ñi parce que mënuñu ko def ah, wa baabilu ñu ngi jeexal wa aji am yaram la waaye amul yaram bu yaram bu rëy waxoon nañ ko jeex ci daal yi ci diggu doomu la nekk lépp la diggu doomu lépp la diggu ci daal ak ci diggu doomu jullit bi masdaruhu la rek xabaare ci moom mooy li doon wax bu bëri à chaque fois ñu ne la lii lay tëkkale lii ci yàlla lii lay tëkkale lii ci jikkoom lii lay tëkkale lii ci moom masdaruhu la rek xabaare ci mbiram boo ko bëggee xam mooy man aam ci fi koy gis nii yashhadu mooy seere maa li nga xam laa dafa mën a gàllankoor ci dara boo ko gisee ni nga gisee jëmm ji ni mu tette moo lay kii boobu jëmm ji du ku màgg ku baax ku yar la ku dégg la ku ku ku ku yéeme ku sell la ku jekk ku jekk mbir la ci mbooleem anam yi in kunta waa boo waxee description bi dama dafa bëri gudd dafa kii gudd man xool naa la non daan naa gis yenn gudd yi da daan gàtt da daan kii et cetera mais fii da nga guddal on est obligé ba sax waykat yi dañ leen mujjoon a wax ne la bàyyi na way parce que à un moment donné il faut le faire ñu ñu xaaral la ñu wax bëri boo xamante loolu ci tax bi ci melal bi pour que ma ne la naan waaw dama tax parce que kullul maqaam yi ndax mbir bu ne la moo xaqul dafa am àqal. waaw. balaa tabi bi nga wut nee na àqu dara. comme ni ñu leen di gërëm daa am équilibre yow équilibre voilà bu amee da nga lay jàng rek nga ne balaa nga ne nga ne rééquilibré. ok. yàlla na yàlla may. Euh, ba melo yii mu saxal ko ci suñu xol ba saa suñu ko teewloo rek ñu jàkkaarloo ko moom sallallahu alayhi wa sallam euh, te te te loolu li muy yóbbu nit li mu mën a yëngale nit ci yàlla ci benn ceeb maanaam mën naa la tudd nit ku fanaanoo julli pendant vingt ans nga toog rek imaginer ko sa kanam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nga julli ci moom nga jàkkaarloo moom noonu nga nga imaginer ko nii rek sa kanam loolu ci diggante boobu li nga mën a yéegee ci ay maqaam nit gën a julli julli guddi laa wax di woor di jot pendant trente ans bu ko am moo tax euh, bunt bi loolu daa bokk ci solo yi kon ñu yomb ko euh, voilà mais jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah